ndax ah loolu yëfu kéeféer la yëfu gréer la moo la ci riwaaya imaamu muslim bi rahmatullah alayhi mu ne ah wa satalqawna rabbakum fa yasalukum an amalikum fala tarji'unna ba'di kuffara aw dullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'd te nag bu dellu sama gannaaw ah kuffaaran ñoo xam dañuy suul jëf dañuy jëf jëfi ci lan yatribu di dóor ba'dukum leen li riqaaba ba'd loosu ñeneen ñi te yéen ñëpp ngeen ay jullit mu ne moo tax ci bële mën a aw dullaalan wala ku faaran aw dullaal wala ñu sànku ndax loolu jëfuk sànkute la waaw yii lii lañ la waxoon ne Abu Bakra moom xadiis yoo taxoon mu ne man benn xare laa fi du bokk ci contre jullite bu jullit jaman comme yooyu so duma ci bokk su fi ñooy yëpp dara laa du dem benn duma ci yey yàbbi man daal saway sama kër laay toog ku ma fekk si woon sax nar maa man du ma la du ma nekk di jël jaasi ngir faat la déedéet waaw <laughs> loolu nag waxoon nañ la euh, ku nekk niñ ko gise waaw ku nekk ak niñ ko gise woon waaw wallahu taala alam kon bu ndax loolu jëfu kéefër la waaw waxoon naa la jëfu kéefër tekkiwul ne waa ji yéefër la kon nag bu leen def ba'd euh, euh, fala tarji'u bu leen dellu ba'di kuffaaran yadribu ba'dukum riqaaba ba'd mu ne alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen lu yuballigh shaahidul ghaa'ib na na na jottali ash-shaahidu ki fekke sama wax ki fekke sama nettali bii sama discours bii sama xutba al-ghaa'ib ku ko fekkewul waaw lii mooy doxal diine diine c'est la transmission nekkal courroie de transmission waaw bul jàpp ne yow li nga xam c'est pour yow bu yàlla defee nga nga galérer sonn ba am xam-xam bul ne waaye yow man du waaye yow ça sera trop facile man ni ma def sonn ba am xam-xam bi yi dañuy toog rek foog ne dañuy ñëw ma leen di jàngal noonu ah non non non non il faut qu'il galère ah non yombalal ba xanaa déggoo ngeen ci may saa saa yassiru wala tu'assiru <laughs> yombal leen te bu leen jafeñal waaw yow coono ga nga amoon ba ngay jàng mais neenu yàlla dina la ko fay. waaw bien ku yàlla dina la ko fay waaw yàlla dina la ko fay innama jazaa'uki ala qadri nasabuki la waxoon sayyidatu Aïsha la yonente way saa saam waxoon innama dëgg-dëgg yëgal ne jazaa'uki sa pay ala qadri nasabuki day proportionnel di tolloog rek coono fa mu toll comme yow coono yoo du neen te wax la booy sàkku xam-xam ni la saxaaba ni la malaaka yi di lalale seen laaf kon kay yow nekkul loo xamante ne nii loo ñàkk la ba nga ñëw nag ñeneen ñi rek yombalal leen xam-xam bi yassiru yombalal leen kon mu waxoon ko ñoom Seydina Mu'aaz ak Seydina Abu naa ca feneen yassira wala tu'assira ba leen di yónni Yaman kon ba pare beneen mu ne ah yassiru wala tu'assiru yombal leen kon yow courroie de transmission nga war a doon di de bi xam-xam bi nga yor na nga koo war a jëfe gëm ko te yàlla tax di koy jëfe waaye boo paree nanga ko jottali waaw moo tax mu ne kon nag fal yuballigh na jottali lu yuballigh alaa lu yuballigh ash-shaahidu ki fekke na jottali sama wax al-ghaa'iba ki nga xam ne moo ko fàddu moo ko fekke woon waaw kon nag loolu la mu ne nag muy wax yonent may saa saam lenn ci sagesse ci tax tax yi tax xëriñ pëf yi nekk ci ku jot waxam na ko jottali waaw ndax kat fa la'alla ba'da man yuballighuhu ndax kat amaana lenn am na ñenn ñoo xamante ne nii dañ leen a jottali sama wax an yakuna mu nekk aw'a lahu min ba'd man sami'a mu gën a dégg ah, yu rëy ya nekk ca sama gannaaw wax mu am ci moom ca maanaaya loo xam ne ki ko dégg direct lenn ci ñoom bu ñëpp de amul kenn koo xam ne dañ naan diw moom ba moom daa feeñ gannaaw gi xam-xam bi mu am saxaaba yi amuñu koon waxoo dëgg de non waxoo dëgg laa waaw non waxoo dëgg wa man nga ne am na lenn nag ci ñoom voilà loolu dëgg la waaye it yàlla sax dina def lenn mooy nga ne xam-xam bi mu am mooy dégg-dégg al loolu borom bi man na laa may fahmu koo xam ne ku jiitoon amu ko loolu man naa am waaye ne xam-xam bi mu yor comme si moo raw ñépp parce que ça loolu amul loolu amul ñi ëpp li Seydina Maw Ibnu Mas'ud waxoon ñi nga xam ne ñoo gën a gën a ragal yàlla moo mooy keroog ko tudd nañ ko man kaana muqtadin falyaqtadi bi man qad mat waaw képp koo xam ne yaa ngi roy royal ñi nga xam ne ñoo baaxoon tañu ñu certifié leen seen mbaax faat waaw fa inna al hayya la ya'manu alayhi fitna gis nga kii dund ak nu man di baax saway wóolootuñ wóoluwuñ ci moom fitna dugg ko ba tax baax dañ ko xame woon dootu ci ne kon loolu dafa am solo mu ne kon euh, mu ne ñi ngeen di mooy ashaabu muhammadin ñoo gënoon a sell xol ñoo gënoon a ragal yàlla ñoo gënoon a xam nit ñi yàlla te lu ñu doyal waaye loolu tekkiwul ne loolu nag dina am ñenn ci ñenn ñoo xam ne lenn ci saxaaba yi ñoom ñoo leen bon xam-xam loolu mën naa ne léegi bëgg wax ne mbooleem saxaaba yi mbooleem salaf yi sawaay ñu bees yi ngay gis fii ñoo leen ëpp xam-xam waxoo am laa wax yow da ngaa xam li ngay wax waaye <laughs> laa ilaha illa mais yàlla nag dina joxe ak dégg-dégg ci téereem bi bi ci xam-xam loo xam ne mu jox ko ku mujj loo xam ne jox jiitu loolu day am loolu koy fréquent yàlla da koy def léeg mais loolu tekkiwul ne ci luñ gayal moo ëpp nit ñi xam-xam déedéet ndax gëneel gu la yàlla defal tekkiwul ne eh, yow yaa gën ñëpp yaa ëpp la ñëpp mbir mi déedéet kon nag loolu la loolu moo tax boroom xam-xam yi ne lii dañ ciy wane ne gis nga xam-xam boo ko mënee takk même bu dee xamoo lépp takkal waaye nag na nga fidèle ci niñ koy takk <laughs> <laughs> heureusement ba saxaaba yi du ñu na ñun ñu waane ñii <laughs> tey bu doon ñun ku nekk di ci jéem a dugal sa grain de sel ci waxu yonent bi alayhi salaatu salaam di ko tourner ni la neexe di ko utiliser moo yum dal neexe place yam utiliser ñun moom bu doon ñun wallahi ñi ñëw suñu ginnaaw dara dootu leen leer que lii nii ñu téye ñoom waxu yonent bi alayhi la comme ni ko wax salaf yi salafu salih suñu mag yu baax yi te ñoonu buñ ko waxee ñooy saxaaba yeeg deux trois premiers siècles yi ah <laughs> voilà képp ju ñëw ci sa gannaaw yow bokkoo ci salaf yi dañ la buñ la nee salaf yi nag mooy dañ laa boole ci ñoom rek waaye te cosaan mooy ñële trois premiers siècles ñetti si eh, euh, xarnu yu njëkk yoo yële yeneen ci may sa sam saxaabaam yeeg ak seen taalibe ak seen taalibe taalibe yi ñooy mag ñi ci l'islam buñ nee salaf yi <laughs> waaw léegi ñooñu ni ñu ni ñu sàmmoo woon ci garder waxu yonent bi alayhi salaatu salaam ak restituer ko takk ko joxe ko nem comme ni nga xamante ne noonu la ko waxe woon waaw ndax kat borom bi dina am ay ay dégg-dégg yoo xam ne man na ko muur ku njëkk feeñal ko koo xamante ne nii moom dafa ñëw ginnaaw gi loolu moo tax mu ne amaana lenn ñi nga xamante ne nii ñoo takk euh, xam-xam kañ koy jottali gin koo gën a am maanaay lenn ci ñu ko takk te ka koo takk kon kooku manuñ ne ko ajiru xam-xam takk na bu du boroom xam-xam boroom xam-xam la waaye sauf que am na keneen ku ko gën a nekk géej waaw te tamit dañ ciy gise ne waru euh, di jottale xam-xam mu nekk loo xamante ne il faut am ñu ko taxaw bu ñépp taxawoo dóor ko mu daanu ah mooy li nga xamante ne nii mooy day ak toroxtaange lay juróol ñépp kon mooy xam-xama ngoog gëneelu yàlla moo tax mu ne woon asxaab yi kalmata ah comme ni mu ne woon ci say euh, sunanu Tirmidhi non sama ummat yi yonente may saa saam ne sama euh, xeet daal daa mel ni aw aw aw taw rek waame wuy wàcc kenn xamul bi njëkk ak bu mujj ban moo ci ëpp ay ay ay ay ay barke kan moo ci ëpp yiiw nga ne waaw kon yow lan nga man a waxee ne saxaaba yi léegi nangu ma ne la parce que loolu yonente may saa saam ci biir wax ji moo ko ci génne waaw ne ashaabi ashaabi maa ngi leen di moytandikuloo sama saxaaba yi sama saxaaba yi law anna ahadakum bu doon kenn ci yéen anfaqa dafa saraxe woon misla uhudin dhahaban maa balagha mudda ahadihim wala nasifa no waaw yeneen bari saa saam moo ñu xamal ne saxaabaam yi dëgg la moom xeetam bi comme taw <laughs> waaw comme taw kenn xamul bi mujj ak bi njëkk ban moo ci ëpp euh, euh, euh, ay barke ban moo ci gën ak yooyu ban moo ci ëpp lu ci yàlla waaye moo ñu yëgal ne saxaabaam yi ñoom dañoo bokkuñu ci parce que boo ne mooy maa leen di mooy tëndakuloo sama saxaaba yi sama saxaaba yi waat naa ne bu kenn ci yéen daal di woon jël saraxe lu toll ni Uhud montagne Uhud gis nga ni mu toll nga dal di koy saraxe li nga xamante ne nii mooy or lu toll noonu nga saraxe ko ci or maa kookee jotawul mudd ahadihim gis nga mudd ah saa mooy lan arba'atu amdaad ci amdaadu nabi sallallahu alayhi wasallam gis nga mudd loxo bu ñu tàllal ki gën a diggu doom mu yonente bay saa saam ñaari loxoom tàllal am lu mu ca def tibb teg lu toll noonu boo saxaaba bi eh, daal di saraxe lool yow nga saraxe lu toll ni ku dut ñoom oxut or montagne or du ni or yow jote woo seen mudd sax sa sa boobu jotewul sax seen mudd kon ñu xam ne kon ñoo ñoo gën foofu xaaju ñoo bokk wallah xaaju ñoo bokk kon nag affaire baa ngoog moo tax eh, loolu gëneel la fadlullahi la yutihi man yasha'u wallahu dhul fadlil azim waaw moo tax seyna Cheikh Ahmad Tidjani radiyallahu anhu comme ni ko borom jawahirul maani al Cheikh Ali ah ah ah Barrada radiyallahu ta'ala anhu ah Ali ah Barrada radiyallahu anhu nettalee ci Jawahirul Maani eh, eh, eh, mu mu laaj mu laaj sëriñ bi muy Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu ne ko mais mooy al-maqtuu'u ki nga xam ne wàllu bi nga xam ne borom bi da ko mooy wàllu yu ah borom ubbee ko muy kooku ak saxaaba ak ub saxaaba waaw mooy saxaaba bu man di doon mooy saxaaba ordinaire li ñu naan tam kenn ordinaire bi ci ñoom ah euh, kan moo gën fekk Seydina Cheikh radiyallahu anhu naan borom xam-xam yi dañoo wute ñii naan euh, par exemple maftu yi bi moo gën moo gën a màgg daal moo gën a màgg mooy lamdaawu saxaaba bi te kenn du ci lamdaa ci ñoom mooy noonu lañ la ko mën a wax <laughs> waaye mu ne lii dëgg mooy ne saxaaba bi moo raw fuuf wali ñu ko mooy boppam ah mooy boppam moom Seydina Cheikh radiyallahu anhu moo tax bu doon wax ne gis nga ñoom ak suñu différence ak ñoom day mel ni pëp gis nga melentaan boobu melentaan bi bi nga xam ne moom melentaan bi mooy kat mooy wëlu yu budul saxaaba ngay def course ak piccam përëntaan nga gis nga picc yooyu nga xamante ne nii tellement dañoo gaaw ci naaw ñoom il suffit quelques secondes daaw salaay gis na buñ nee buñ dóoree battre seen laaf yi quelques secondes génn nañ l'agglomération lyonnaise tellement dañoo gaaw vite il suffit ñu ne nii rek dépassé nañ Ndakaaru di dem mu ne la nag gis nga saxaaba bi mooy kooku <laughs> mooy picc moomu ku def bi nag mooy wala yu yépp <laughs> ñoom ñooy melentaan bi nekk ci suuf ñoom yaa ñuy course loolu dala Seydina Cheikh Ahmad Tidiane wax radiyallahu anhu léegi nag ngay gis moom laa wax ne la gis koo xam ne leena taalibeem la waxuma la moom moom moom Seydina Cheikh da radiyallahu di ko gënale waxuma loolu moom bu jàpp benn waaye boo xam ne taalibe la ni moom sauf que daa gën a màgg da koo gën a ci tariixa bi kese <laughs> waaw parce que tariixa tijaaniya moom ñépp ay taalibe la ku dul Seydina Cheikh taalibe la radiyallahu anhu loolu daa war a leer de ñépp ay taalibe lañ gis nga boo ñëwee Sénégal ah, ah, gis nga te loolu moom la ñoom Seydina Cheikh ah, Cheikh Seydi Omar al Fouti Tall radiyallahu ñoom ñépp loolu lañ amul kenn ku wax contraire gis nga Seydina Cheikh sa Cheikh euh, Omar al Fouti Tall radiyallahu xam nga ku mag way waxuma la moom moom mooy koo xamante ni kenn dootu ko présenté ci l'islam bi la waxuma la rek ay tarixa yooyu non pour l'islam bi yëpp jant njolloor la a cheikh Seydi El Hadji Malick Sy jant njolloor la a cheikh Abbas Sall jant njolloor la ainsi suite ainsi suite mais ñoom ñëpp ci biir tarixa bi ay taalibe yaw mi jël wird ay taalibe ngeen yéen ñëpp yéen ñëpp ay taalibe ngeen kuy sëriñ bi Seydina Cheikh Ahmad At-Tidjânî radiyallahu anhu ñëpp nag ay taalibe sauf ci biir taalibe yow yaakaar nga ne moos ñii ma fi tudd ak n'importe quel taalibe ñoo yem xam nga ne loolu loolu xam nga ne set loolu loolu xam nga ne jarul sax di laajte <laughs> parce que leeraayam dafa daa idahuhu yughni wuduhuhu yughni an idahi ak leeram dañuy dañuy teggil coonaay ñu nekk fi di ko leeram <laughs> c'est juste pour wax la bu dee taalibe ñoom ñëpp taalibe lañ mais xam nga ne ñeewas yemu ñëpp n'importe qui waaw léegi li ma lay wax nag gars yi nag waxuma la sax ñoom ay ay ay ay ay ay Seydou Hadji Malick ah radiyallahu anhu ñoo waxuñu ñoo sax même benn waay boo xam ne moom de toute façon respecté wul sax charte tariqa bi muy wootewu moom la ñuy jël parce que Iblis jay na leen ñu koy jéem a teg ci boppu saxaaba yi radiyallahu anhu wal iyaadu billah te nee na kat taalibe Tijaani la te déggoo li ak Cheikh Ahmad Tijaani wax moom mu ne Tijaani yi la quoi déggul li Serigne wax parce que xamu ci tous waaw yow bu dee Serigne wax lii yow nga ñëw ne taalibe nga ba pare waxuma la sax. ñu nekk ay kàngam ci biir tarixa bi waxuma la sax sëriñu tarixa bi mais ngay jël ñoo xamante ne seen purus bam daggee bu dee nañ ci am dagg na bu yàgg ndax ñàkk orma gu ñu ñàkk jox ormaay même euh, tarixa bi ñu yor purus bi ñu yor rek joxuñ ko benn orma saa leen neex lañuy ñuy def ba pare di xotti yoo xam ne ku ko def exclure nañ la ñoom ñu nekk ci nga bëgg jël ku mel noonu di ko teg ci bopp sahaaba yi radiyallahu yow xam nga ne yaa réer di kannasu yaa kiti kay na waaw wal iyaadu billah <laughs> waaw waaw Sénégal waaw wal iyaadu billah ndax ñàkk a xam waaw te nag ñi ñenn ñi xam nag mais ñemewuñu wax dëgg parce que am na ñuy wax le contraire ma ne c'est kenn jegawul seen poussière waaw lo léegi nag mu ne kon yonent bi alayhi salaam ne kon nag ah kon nag na jottali ci fekke sama wax alxaiba ki ko fadd ndax kat amaana kenn koo xam ne jottali nañ ko sama wax mu yakunu awa lahu moo dina takk maanaa yu kawe ya ne min ba'di man sami'a ci ñenn ñoo xam ne ñoo ko dégg waaw a ah, garog la Abu Shane man yonent may saab saab benn waaye bu jóge Yaman yonente way saa saa mais bi ngeen doo ma bindal sa discours bii mu ne uktubu li Abi Shar bindal leen ñoom Seydina Abu Hurayra ñoom ñëpp soloo nañ ko radiyallahu ah di bindal leen sama discours bi Abu Shar waaw takk xam-xam te waa ji takk noonu dañ naan boroom xam-xam la moo tax ki nga xam ne daa mokkal ay xadiis mooy alxadiisu euh, riwaaya dafa am solo waaw waaye li bon mooy nga takk xam-xam ba pare di jëfe lu contraire xam bi nga xam ne yow yaa ngi yor am xam-xamu alquran ñun xeetu yonent bi saa saa ne ko fi dégg di joxe ay lëndëmu démocratie ki démocratie ki morcratie ki ay ay ay ay ay gaa yi ñu tudd ay communisme ak façon yooyu kooku moom la yonent suñu boroom naan ñi nga xam ne <laughs> loolu la naan kamasalil ximaari yaxmilu asfara ca suuratul jumaa inna ah, ñi nga xam ne xummilu tawraata summa lam yaxmiluha ñi nga xam ne dañ leen a teg tawraat yen leen ko ne leen li ci nekk na ngeen ko doxe mooy seen mode de vie bi fii laa leen ko defal summa ginnaaw bi lam yahmiluha ñu bañ koo yenu bañ koo doxe ka masalil ximaar yi comme day mel ni mbaam muy xóox xóox yahmilu asfara day yenu téere yu précieux te am doole te am maana waaw waaw wa hamilul hadith bi ikhtisari an fahmihi kamasalil ximaar yi moo al imaamul as-Suyuuti ci alfiyatul xadiis mu ne wa xaamilul xadiis bi ixtisaar ki nga xam ne day yenu xadiis mokkal xadiis bi ixtisaar yi yem ci képp an fahmihi wëlliif dégg ko dégg xam-xam xam xadiis la ca nekk maanaa ya nekk ca xadiis yam jàpp yoonam new ci ba pare di jëf lu wut rek loolu da ndax kon foo jaar ci foofu la mu ne kooku moom kamasalil ximaar yi kooku moom mbaama yema mook laana yema ñoom ñoo yemaa ah. bul ne wax ji biir na alquran loolu la wax te nag waxu alquran mooy wax <laughs> mu ngi noonu kon nag moo tax bu kenn mënuñoo tëj ne xam-xamu xadiis walla ñoom sëriñ diwa ngi wax bu keneen wax wala ñoom diw déedéet parce que borom bi xamoo kan amaana kay dégg waxu yonent bi saa salaam moo tax transmettre fidèlement am solo ni ko dégg nga joxe ko noonu boo ko soppee rek yow waajal koy jox. du mel ni l'original te yow bu dee ne manoo ko te lool niñ ko may sax mooy boroom xam-xam yi nga xamante ne riwaaya bil maana xam nañu xam maanaay wax yi xam yooyu xam baat yu yuñ ko mën a sopp yuñ ko mën a essentiel te sax du li nga xam ne mooy li gën a mat li gën a mat mooy ni ko yonent may saa saa ma mais mën naa nekk waaw ci li gën a dëgër waaw mais bu dee xamoo dara def yooyu ko dañ la ko xaraamal yow de toute façon waaw ndax transmettre finalement day tax koo xam ne dafa ñëw ci ginnaaw hi borom bi wan ko ci loo xam ne ñu jiitu woon gisuñu ko woon wala ñu bari ci ñoom gisuñu ko woon mu nekk fard ci jamono borom bi ubbil ko ci façon xam-xamu diine loo xamante ne nii néewaana nga gis ku mel ni moom moo tax loolu jomb la ah, mu ngi kenn naan nay sawaay daal ay cheikhul islam jeex na kenn manu fee ijtihaad jeex na déedéet lu tax muy jeex lu tax muy jeex xanaa xeet wi yeneen tubaab saa saa waxul sànq hadis bi nekk asxaab yi comme sama sama xeet wi mokk euh, euh, tawaye kenn xamul bi njëkk bi jiitu ah fan la ci xayri yegu mag gi yooyu fan la nekkee waaw léegi nga bëgg a ñëw ne kon ku mujj ñi mujj yéen voilà waaye it yow bu mu la ngay yow ki mujj ba jàpp ne da ngay tuutal ñi la jiitu woon naan kon loolu day wane ni ñun ñoo gën a màgg waxoolu am te leeral nañ la ko léegi waaw. <laughs> kon nag mu ngi noonu kon nag yonent bi alayhi salaatu salaam nag daal di leen daal di leen seedeloo daal di leen seedeloo ne summa qaala alaa hal ballaxt alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen hal ballaxt ndax jotalewu ma lii mën nañ ci gën a wax waxaa bi ñu jóge nii mais dañ ci yem nii sinon ndax ñaari waxtu yi dem na <laughs> affaire yi ça mu ne alaa hal ballaxt ndax jotalewu ma wax ko ñaari yoon ñu ne ko allah mu ne naam ñu ne ko waaw mu ne allahumma shahad loolu it baax na mooy ñun ñii tamit ah, léegi nga ne mais man waxu yenentwee sa sa man la ñun de ñu ngi nii jot nañ ci léegi yow mi may dégg man de jottali naa la waaw fal yuballigh ash-shahidu ala ala li yuballigh ash-shahidu al na jottali ki fekk mooy ci sama wax ak ci ñëwam na ko jottali ku ko amul ah ñun dañu ngi essayer jottali yow itam bay boo jotee transmettre al mbir yi aw difficile liñ fiy nekk di statuer ay yeneen yu amul solo statuer yu am solo ay hadith yonent bi alayhi salaam moo ëpp solo ay statuer sa bopp ngay reetaan kese di wane ne waa mais baax na waaw baax na <laughs> di wane say moment de bonheur baax na kenn waxu baaxul waaye statuel euh, waxu yonent ba lay saa moo xam ci bu ñu wax ci wolof la wala bind en français wala en arabe ka ko liir yow yaa tax bés boobu en tout cas liir na loo xam ne borom bi waxu yonent ba lay saa saa wala alxuraan boo xam ne ci yow la jaaral waaw moo tax buntu yiw yi dafay yaatu yooyu yëpp baax na waaye boo ko defee réseaux yi sociaux yi. jaarale ci loo xamante ne nii ah boo wéetee sa bàmmeel mu jariñ la waaw jëlal dagg lenn ci xadiisu yonent bi alayhi salaam foto ko wala nga jële ko fenn daal di koy statut def ko statut ñëpp man koo liir ku ko mën a ku ko liir rek wax ju yiw ja mu liir wala aayat alquran ba mu liir yow yaa tax est xam nga yool boobu nan la toll ci balance ëllëg xamoo ko de moo tax yonent bay saa saam ne li yuballigh alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen li yuballigh shaahidu al-ghaa'ib ki fekke sama wax recevoir sama wax jote sama wax na ko jottali ki nga xamante ne moom jotu ko agsiwul ci moom waaw waaw moo tax xaraa fala'alla <laughs> ba'da man aw'aa lahu min ba'di man sami'a waaw amaana ñenn ñi nga xamante ne nii ñoom lañu jottali sama wax mu gin ko takk ñenn ñi nga xam ne ñoo ko jot loolu moo tax gis nga xam nga ñoom al imaamul Buxaari yi rahimahullah ñoom imaamu Maalik jiitu woon leen ak ñooñu dañu takk hadiis Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam musnad al imaamu Ahmad xoola saraa yi ñëw ci gannaaw ah saraa yi ñëw ñëw di commenter waxu Yonent bi sallallahu alayhi ak tafsiiru al-Qur'aan yi manoo ñëw ne tafsir bi nga xamante ne wala saraa bi bi bi bu njëkk bi moo gën toujours bi mujj ndax bi mujj en bu dee koo xam ne borom bi da koo def fard fard li ma doon wax léegi matal ko yoo xamante ne gubbil ko jox ko ci yenn yoo xam ne dégg-dégg yoo xam ne ra raar na nga gis ku ko am raar na nga gis ku ko am kooku noonu bu ñëwee moom avec téere yi muy bind saraa yi muy def du yem ci moom li ko borom bi wan kese day jël ñi fi jiit woon ñépp tënk leen ba pare dollu ci moom tuus bi ko li ko yàlla wan bu ko defee yow la ngay ñëw fekk ci téere bëree téere bee téere bee moom dajale na lépp ci fii ba pare dolli ci li nga xam ne moom la ko borom bi jox kooku sawaay saraawam nga foog ne saraa falaa falaa la <laughs> moo tax da gis bi ay ci yoo xam ne mais seen boo ko gisee ñenn yi dañ naan kii mooy Fathul Baari yu jamono tellement mooy lépp lu Fathul Baari indi muy sharh Sahih al-Bukhari wal imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah daanaka day indi lépp ba pare am loo xam ne lu ko borom bi may mu dolliwaale ko ci mu nekk nuurun ala nuur leer ci kaw nu leer moo tax l'islam bi tëjuwul manuñ ne hadith yi am nañu ko jot a xalaat sëriñ diw saraana ko bu ci kenn waxati quoi. ay am nañu ko doon sara interdit ci ñeneen loolu amul waaw ndax kat fa la'alla ba'd man yuballighuhu yan yuballighuhu an yakuna aw'a lahu min ba'd man sami'a thumma qaala mu ne ginnaaw gi Seydina Abu Bakr yonent bi saa saa ne Abu Bakr Abu Bakr <laughs> Abu Bakr du Abu Bakr de bokkuñu Abu Bakr <laughs> Abu Bakr ta Abu Bakr ta bokku la Seydina Abu Bakr abu bakra ta abu bakrin bokkuñu léegi mu ne yonent may saa saam ne ndax ndax ndax ndax jottali naa ñu ne ko ah kay mu ne ndax jottali naa ñu ne ah kay mu ne allahumma shad yàlla seedeel waaw mooy di seedeloo yàlla ci say mbir xam ne mooy ci mën a seede mooy ci mat seede dëgg-dëgg waaw moo tax ndax yonent yi alayhi salaam suñu borom nee na yawma yajma'u allahu rusul fàttalekul bés bi nga xam ne borom bi day dajale yonent yépp alayhimu salaatu wassalaam laaj leen ci lim leen yoon maada ujibtum waaw lan lañ leen wuyu sa dama leen yónni woon qaalu laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa amuñu xam-xam mooy yàlla bindul koo xam ne dalay responsabiliser pare yawmal qiyaam ñëw nga mu bàyyi la ngay wëndën quoi a yaxsabu al insaanu an yutraka sudaa oh nit ki daa yaakaar ne daa lañ koy bàyyi muy wëndën noonu déedéet kullukum raa wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi yéen ñépp ay sàmm ngeen te sàmm bu ne dees na ko laaj ca la ko borom bi sàmmloo moo tax ah jottali la ko yonent bi yaa ayyuha rasul balligh suñu borom dana ko yow yow ndaw yàlla bi jottali li ma wàcce ci yow boo ko deful fama ballaghta risalata rabbik risalata wallahu ya'simuka minan nas boo ko deful rek jottali woo sa message borom te xamal ne yàlla moo lay musal ci ayu nit ñi waaw bul jottali di jàpp ne nit ñi wol ayu nit ñi amaana déedéet yàllaa lay musal ci loolu mooy yow jaam bi boo nekkee ci tànk yoneen ci maay sa sam di jottali xam-xamam defal kanta ñi nga xam ne loolu neexu leen dinañ la fexel waaye yëgal ne wallahu ya'simuka minan nas borom bi moo lay musal ci nit ñi te borom bi léegi nag gis nga bëggee njàngaleem nit jaar eh, jàll gis nga bu muy tàmbale ña nga xam ne buñ ko teeloon a yëg amaana du dox ñu bari borom bi day def ne ñoom dañ koy yéex a yëg <laughs> gis nga ñoom Kisra ñoom Kaysar ñoom bañuy kii naan yonent way saa saa nangami nangam fekk na yonent way saa saa affaire leer na manuñu ci tus manuñu ci tus manuñu ci tus ba léegi nag loolu la am na yoo xam ne borom bi day def gis nga seenum jàngale yëpp daanaka def nañ liñ naan vraiment borom bi may na leen ñu def ci loo xam ne buñ ci yemoon sax buñ deewoon sax baax na léegi nag am ay gaa yoo xam ne ñu ngi dóor yëg affaire bi nay goy waaw c'est une bombe à retardement kii baaxul ci ñu na ak suñu affaire léegi ñuy xool lan lañ lan la ñuy defee bu affaire bi siiw ndekk affaire bi sawaay sawaay fekk na mu def même ngeen jàpp ko tëj ko ci kaso sax teewul affaire yi def na leen ba pare gaa yaa koy diviser fu nekk <laughs> bu ko defee yow ko tëjee même mu ba faatoo bu mu noppee moom am na loo xam ne borom bi mayoon na ko mu def ko pare te loolu doyoon na sëkk waaw kon nag affaire yaa ngoog hal ballax ñu ne ko ah kay mu ne kon allahumma shahid yàlla yàlla nga seede kon mu ne muttafaqun alayhi loolu gis nañ ko kon hadis baa ngoo gis nañ lëkkaaleem ak tooñ tere tooñ ak delloo mazalim yi mooy tere tooñu deret ci deret ak der yi ak euh, alalu nit ñi ak réputation nit ñi te ma makka bisu tabaski weeru sul xijja li ñuy màgg loolu leen gën a màgg te tamit yii dañoo bokk ci maqasidu sharia xam nga sharia bu ko yàlla tegee daa may objectif bokk na ci objectif yooyu tax yàlla teg sharia comme ni nga xam ne moom la al borom al muwaafaqaat al imaam ash-Shaatibi rahimahullahu taala leerale bokk na ci mooy hifdun nafsi mooy l'islam dafa ñëw di protéger bakkanu doomu aadama yi loolu moo tax mu ne ku faat nit dañ koy faat bu lépp leeree dañ koy faat parce que bakkanam gënul bakkanu jàmbur waaye it bokk na ci maqaasidu sharia mooy les objectifs de la sharia li tax borom bi teg ko mooy hifdul maal mooy protéger alalu nit ñi. ba alalu nit ñi nga xam ne lii du sama alal lu ma neex laa ciy def wala jàpp alalu nit ñi comme sa alalu bopp la waaw yow bu dee alalu sa alal la ngay ngay ngay ngay ngay ngay nay nay lu di ci mais bu dee alalu jàmbur ngay yàq quoi xam nga am na ñu mel noonu <laughs> bu dee ñoom seen affaire la nga gis niñ ciy kox koxee di di économiser bu dee rek foo xam ne xam nañ ne fii moom ah. douche publique la wala kii la mbiru ñëpp loo koog kii ñuy loolu déedéet mooy alal yi bokk na ci sariya dafa ñëw ngir ñoŋal xar eh, alal yi waaye hifzul ard bokk na ci maqasidu sariya mooy aar réputation waaw mënoo ñëw nit nga wax ci deram lu ko neex parce que rek wala man ñeme naa ko ah. man bu fi newoon sax ko mais dañ naan la sawaay sa loolu ci boppam jëw yonent bi bi mu waxee affaire yu jëw ñu ne ko lan mooy atadruna mal ghiba xam ngeen looy ghibaam ah mu ko axaaka bi maa yukra mooy bi maa yekra mooy tudd koy tudd sa mbokk loo xam ne moom bëggul woon nga ko waaw mooy nga nekk mooy maanaam bu nekkoon tamit man ñeme naa ko déedéet loolu du ci dara moom xam nga lan la mooy est li ngay koy tudd fu mu nekkul ndax bëgg neex na comme déet bu ko neexul loolu mooy jëw bu dee da ngaa créé wax lu dul noonu nag mu ne faqat bahatta mooy da koo duural waxal ko lu amul te moo gën a ñàng moo gën a pataa moo gën a xeeñ moo gën a garaaw waaw kon nag bu ñu noonu kon bokk na ci eh, eh, objectif de la charia mooy kon eh, réputation yi deru nit ñi ah ñu koy aar moo tax suñu borom daal di xaraamal jëw xaraamal médisance an namimatu ak di toxal ay wax ngir yàq loolu l'islam tere ko ñax lan réputation nit ñi waaw moo taxit mu ne képp koo xamante ne nii dafee jiñ njaaloo te andiwul ñeenti seede fëgg leen ko ay yar <laughs> jàpp leen ko ngeen dóor ko ay yar bam bam bam bam mandi <laughs> parce que daa wax ci deru nit ku dul noonu lu tax hifzul ird yooyu nag la yonent bay saasaam doon leeral fii kene yooyu daa nekk loo xam ne dañ koo xaraamal borom bi moo ko sanctuarisé moo ko sacralisé deret alal ak réputation kon insha allahu taala ñu yem noonu insha allahu taala kon hadith sayna Abu Bakr bii di ñëw mooy hadith euh, euh, deux cent quatorze mooy hadith sayna Abu Umama ban Abu Umama Yaas ibn Sa'laba bokk ak Abu Umama bi gën a siiw de <laughs> al-Bahili yu déedéet